waan Laqiit ibn Aamir radiyallahu anhu annahu ataa nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqaala inna abii shaykhun kabiirun laa yastatii'u al-hajja wala al-umrata wala ad-da'na qaala hujj 'an abiika wa'tamir rawaahu Abuu Daawuud wa Tirmidhii rahmatullahi alayhi alayhima wa qaal xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullah di ñëwaat ak ñun ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin di chapitre bi nga xam ne mooy benn cundum bi nekk ci kitaabul hajj muy baabu wujubil hajji wa fadlihi bunt bi waxti di chapitre deux cent ñaar téeméer ak ak ñett di wax ci waruk aj ak li nga xamante ne mooy ngëneelam ci suñu jotaat bi ñu génn nag gisoon nañu xadis mille deux cent soixante-dix-neuf mu ne woon wa anhu di ibn abbasin radiyallahu anhuma anna imra'atan qalat yaa rasulallah inna faridatal hajji ala cibaadihi fil hajji adrakat abi shaykhan kabiiran laa yathbutu ala raahila ba na mu jeexa walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bi ci teg woon niroog bi ñu génn noonu muy xadis numéro mille deux cent quatre-vingts mu ne waan Laqiit ibn Aamir mu ngi jële ci Laqiit ibn Aamir radiyallahu anhu siiwoon ci Abu Razin al-Uqayli rahimahullah annahu kaana moom radiyallahu ata nabiyya dafa dikkal ki ñu solo mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko inna abi dëgg-dëgg saa baay de shaykhun kabiir mag la moo xam ne mu sori ci ay at laa yastatii'u manul al-hajja aj wala al-umra saagantewul umra waaw manul aj waaye manul umra wala zaana manul war ci li nga xam ne mooy war waaye di tukki loolu manu ko qaal yonent bi salaam tontu ko ne ko hujja an abika wa'tamira ne ko ajalal sa baay taga umraal ki nga xamante ne nii mooy sa baay mu ne xadis bi rawaahu solo na ko abu abu daawuda al imaam euh, Sulaymaan ibn Ash'ath as-Sijistaaniyu di al imaam Abu Daawud rahimahullah wa Tirmidi ak al imaam Abu Iisa Muhammad ibn Iisa ibn Sawrata ibn Muusa at-Tirmidiyu rahimahullah eh, wa qaala moom mi mujj mi nag bi mu ko soloowee dana xadiisun xadiis la xasan bu baax saxiix bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moom. moo ko solo ñu ne ñoom ñaar kese ñu ne non non seen sëriñu imam Abu Dawud al imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi solo woon na ko la jiitu waaye naka noonu solo na ko al imam an-Nasa'i de Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i ak al imam Ibn Majah al Qazwini yu mooy waa kutubu as-sunan al-arba'a ñoom ñëpp ko solo na ko noon al imaamu Ahmad ash-Shaykhani kefe ñoo ko solowul ci waa kutubu sitta rahmatullah ala al-jami' kon al imaamu Abu Dawud mu ngi ko di kitaabul manasik baabu rajuli yahujju an ghayrihi mu ne haddathana Hafs ibn Umar wa Muslim ibn Ibrahim bi ma'na hmm? mu ne haddasanaa nettali nañu Hafs ibn Umar bi Hafs ibn Umar ibn al-Haarith ibn Saxbar al-Azdi an-Namari Abu Umar al-Basri ad-Darir rahimahullah ta'ala génn àddina la 225 mu ne wa Muslim ibn Abdullah ibn Ibrahim bi Muslim ibn Ibrahim al-Asadi al-Azdi al-Farahidi mooy Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi sëriñ la tamit ci ñoom al-Imaamu al-Buxaari rahimahullah tabaraka wa taala kon nag moom muslim abu amr génn àddina li nga xam ne mooy deux cent deux cent vingt-deux rahmatullahi alayhim amu ne bi maana kanta muslim bi mooy maanaawu li ma jële ci Hafs noonu la ñu ko nettale bi maanaawu qaala mu ne ñoom ñaar ñu ne haddathana Shu'batu ñu ne ku leen nettale mooy Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin génn àddina la 160 rahmatullahi alayhi an an-Nu'man ibn Salim jële kuñ naan an-Nu'man ibn Salim at-Ta'ifi as-Saqafi kañ la gane àddina kañ la génn àddina gis nga ko rahmatullahi alayhi an Amr ibn Aws mu jële kuñ naan Amr ibn Aws de Amr ibn Aws ibn Abi Aws Hudhayfa as-Saqafi at-Ta'ifi al-Makki rahmatullahi alayhi génn àddina ginnaaw li nga xam ne mooy année quatre-vingt-dix rahmatullahi alayhi an abi razin moo ko jële abu razin gis nga imaam abu daawud waxul sax turam abu razin mooy li ko tàkk <laughs> tele xam nga imaam an-nawawi dane wa an laqit ibn amir hmm? ah muy abu razin muy abu razin di laqit ibn sabira ñii ne laqit ibn amir ibn sabira ibn abdillah ibn al-muntafiq ibn amir ibn Uqayl ibn Ka'b radiyallahu anhu al-Uqayli ibn Ka'b ibn Rabi'a ibn Amir ibn Sa'sa'a al-Amiri at-Ta'ifi moom moo nekk nii nekkoon waafidu Banu Muntafiq gisoon nañ ko wax nañ ko fan yee xadiisam bi mu ne gis nañ ko ci Riyaad bi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee mën a ko asbighil wudu' wa baaligh bay wa xallil bayna al-asaabi' wa baaligh fil istinshaq illaa an takuuna saa'iman moo nekk nii muy Seydina Abu Razin al-Uqayli di Laqit ibn Amir ñi ne Laqit ibn Sabira radiyallahu ta'ala anhu kañ la gën a addina kañ la génn addina loolu eh, eh, nag gisuma ko rahma radiyallahu anhu moom Abu Razin qaala mu ne Hafs fii hadith mu ne Hafs imaam Abu Dawud sama sëriñ mu njëkk la Hafs ibn Umar moom ci hadith am lii la moom da ne Amr ibn Aws dafa jël an rajulin min Bani Amir benn góor ci Banu Aamir nga ne eh kii yéen loolu kay loolu mooy mooy mu ko ko kenn xamul kon xadis ah, ah, ah, bu dëgër dee saxaaba lañ xamul garaawul parce que saxaaba yi ñoom ñépp la borom bi tabaaraka wa taala di ñoŋal daal di def ñi nga xamante ne dañoo nekk ñoo xam ne ñu wóor lañu moo tax seen ñàkk leen a xam loolu ci dara waaw waaw comme que borom bee leen wóoral ñoom ñépp nga xam ne kii turam mooy lii dina la jariñ waaye boo ko xamul l'essentiel mooy ñu jiitu nañu wér rek bu ñu wéree moom mooy jeex na mooy xadiis ba wér na moo tax kon bu nee ci xadiisu Hafs kon ki nga xam ne mooy Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi moom ci moom ci xadiisam la nga an Abi Razin bu dee nag Hafs moom dane rajulun benn góor hmm? qaala Hafs wala mu ne Abi Razin rajulun min Bani Amir voilà loolu la mooy e, loolu tekkiwul ne tamit moom ko waaye mooy ne Abu Razin rajulun benn waay la benn góor min Bani Amir bokk ci waa Banu Aamir annahu qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna abi shaykhun kabirun la yastati'u al-hajja wala al-umrata wala ad-da'na qaala uhjuj an abika wa'tamir voilà gis nga bi uhjuj waaw uhjuj waaw léegi gantaal imaamu Abu Tirmidhi Abu Isa rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko indi ci abwaabul hajj an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu mu ne mu ne haddasanaa Yuusuf ibn Iisaa mu ne nettali ñu suñu sëriñ bi Yuusuf ibn Iisaa ibn Diinaar az-Zuhri Abu Yaquub al-Marwazi rahmatullahi alayhi génn àddina la 249 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Wakii' mu ne ki leen nettali mooy Wakii' di Wakii' ibn al-Jarraah ibn Maliih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas Abu Sufyan ar-Ruwasi wal-Kufi al-Hafiz al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullahu ta'ala génn àddina la 196 waaye am na wuute an Shu'ba gis nañ ko sànq Amirul Mu'minin an Nu'man ibn Salim gis nañ ko sànq an Amr ibn Aws gis nañ ko sànq an Abi Razin an Abi Razin ni la Abi Razin nil Uqayli ak ni nil Uqayli <laughs> Abu Razi ni nil Uqayli ah mooy euh, euh, laqiitu ibn Sabira annahu ataa radiyallahu anhu annahu ataa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna abii shaykhun kabiirun laa yastatii'u al-hajja wa laa al-umrata wala zaan qaala xujja an abiika wa'tamir haaza hadiisun hasanun saxiix wa innama dhukirati al-umratu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith an ya'tamira ar-rajulu an ghayrihi wa abu razin al-uqayli ismuhu laqit ibn amir lii la imam at-tirmidhi abu isa daal di wax mu ne xadis bi xadis hada xadisun xasanun saxix xadis la boo xam ne bu baax la bu wér la comme ni ko imam an-nawawi daal di rapporté Euh, euh, léegi mu ne ci suuf wa Abu Razin al-Uqayli ismuhu kook nag turam mooy Laqit ibn Amir mooy Laqit di doomi Amir léegi kon xadiis baa ngi nii ci gàttal kon gis nañ mooy dàkkantal nañ ko woowe ci kii yëpp moom la mel ni milo mooy ki nga xam ne mooy Laqit euh, ibn Sabira voilà radiyallahu ta'ala anhu wa arda riwaaya yépp imam ahmad yi an abi razin lañ wax abi razin yépp abi razin an abi mooy laqit ibn sabira moo al imam an-nawawi ñëw ne ah nag mooy laqit laqit ibn sabira laqit ibn amir mooy imam at-tirmidhi wax ci suuf ne wa abu razin mii nag al-uqayli ismuhu turam mooy laqit ibn amir te gisoon nañu ko moom moo doon banul muntafiq voilà gisoon nañ ba nga xam ne waxoon nañ ko kañ fan yii rek ñu ngi ko doon fàttali eh, bi nga xam ne ci la ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk fekk ko fa fekk mu génnoon ñu fekk sayyidatu Aishatu radiyallahu ta'ala anhu wa arda gisoon nañ ko hadis 1243 wa an laqit ibn Sabira radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasulallah akhbirni 'an al-wudu' qaala asbigh al-wudu' wax fàttali nañ ko léegi xadis boobu noonu moom nii moo ko di baabul fi masaila min fi sawmi wala min as-sawmi gisoon nañ ko foofu walillahi alhamdu wal minna mooy e, délégué waa banul muntafiq gis nañ bañ ñëwee nettali gi nga xam ne moo amoon digganteem ak yeneen saa saa te ñu ngi ko doon wax ci njàngat yi ñu doon gis ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna moo nekk nii e, léegi nag kon xadis bi ginnaaw lii am na nag lu imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax lu leer. ne nag xadiis bii nii képp koo xamante ne nii képp koo xam ne jàpp nga ne xadiis bii nii mooy xadiisu ndaw si ñu génnoon bu Seydina Ibn Abbaas bi naan jaariya bi ñëwoon ne yeneen saa salaam ndaw si ne inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adbakat abi shaykhan kabira la yasbutu ala rahila afa hujju anhu qaala na'am mu ne loolu moom képp koo xamante ne nii mooy dafa dafa ne ñaar yooyu benn la mooy kooku moom def def la gu leer naññ la def def la waaw def def la gu leer naññ waaw waaw bu leer naññ la képp koo xamante ne nii jàpp nga ne ñaar yi benn la du benn waaw du benn du tout moom lañ la doon wax ne bii passé képp koo xam ne kon da ñëw naan euh, euh, waaye léegi kii nu tudd. Euh, jagle la mooy ndaw sële li ko ren saa sara waxoon jagleem la dañ naan la mais yeneen saxaaba yi mu ko foofu bi ñuy def tax bi bëri gis na ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ko wax ñoom Husayn sawaay ak ñeneen ak ñeneen ah, waxaat ko laqit mi ibnu sabira abu razil ne ko loolu um ajaral sa baay léegi loolu nan lan lan la mën a nekke loo xam ne ab jagle la ñu naan xaadisatu ayn la benn xew-xew la woon te kooku ndaw sos abul xasamiya kese comme ni ko maalikee di waxe moom lañ ko jagleel ak ak doom ji di alxasaniya mooy jigéen bi ak baayam loolu waxoon nañ la loolu moom lay sa bi dëgër du tout voilà te yii yëpp jagle goo xamante ni ñii ñëpp dañ leen a wax la même chose loolu lépp nekk seen jagle wallahu taala alam loolu dëgërul lool waxoon nañu ko léegi lëkkaale xadiis bii nag ak suñu bunt bi di wax baabu wujubil hajji wa fadli waaw mooy comme li ñu waxoon rek ci xadiis bi ñu génnoon mooy dina war ci koo xamante ne nii moom euh, euh, euh, gaa côté yaram manu ko wërgu yaram waaye am na lu mu luñ ko demale bu boobaa am ku ko demal a an niyaabatu anil hajj loolu lu dëgër la hadis yi loolu lay wane contrairement bi li Maliki yi doon wax loolu taxawoon nañ ci ci suñu jotaay bee ñu génne jarul ñuy duggaat ci yooyu yëpp wallahu ta'ala alam léegi nag mu def benn masala way yaa ngi ma doon artu keroog ne ah yow kat waa ji yeneen tubaab yi saa saa am dana hujja an abika wa'tamir waaw ah. ajalal sa baay te umraal ko te yow yaa fi dëgëraloon ne masala bi ñuy gis est ce umra farata la wala déet xanafiya yi ak Shaafi ak Maliki yi yi Maliki yi rahmatullah alayhim sunna la dañ koo sopp lu baax la waaye nag àggul ci farata Shafi'iyya ak ak bi yi ne farata ku nekk waxoon nga say dalil léegi nag bii nga rek lii nag seen dalil la moo tax al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi mu ne la a'lamu fi ijaab al umrati hadithan ajwada min hada wala asahha ma'a mu ne man di ama Ahmad xawma ci tegtal yi nga xam ne texte yi nga xam ne ñoo tukkee ci Yonent saa saam di wane ne umra farata la lu war la bu gën a rafet gën a baax gën a dëgër xadiis bi ndax yonent bi alay salaatu dane hujja an abik waatamir ajalal sa baay hein tanga daal di koy umra daay te fii dalilul iqtiraan bi daa dëgër hujja waatamir hujja ajalal wala uxjuj waaw ci riwaa imaam Abu Dawud ajalal sa baay wulli mooy moom nga ajal ko ngir moom ba pare wante miir nga umraal ko léegi nag mane la loolu loolu yow di may artu euh, euh, waxoon naa la ce n'est pas que man li yooyu sama avis rek léegi mu suul yeneen yi léegi sauf que loolu luñ koy dane ma waa léegi <laughs> laaj bi mooy léegi nan ngay tontu affaire boobu ma ne la affaire bi c'est simple Laqit ibn Sabira laajam bi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tontu simplement mooy moom li mu li mu laaj la ko yonent bi saa saa dane déggoo li mu wax dane inna abi shaykhun kabirun la yastati'u hajja wala al-umra dafa ñëw laaj yonent bi saa saa ne ko wala zaan sama baay manul waxul comme ndaw seede adrakatu ah adrakatu fa adrakat abi shaykhan kabiran ki uh, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji wal umra waxul loolu laqit waxul ndaw see moom aj la la dane farataay yàlla gi mu farataay ci kaw jaam yi ci wàllu aj dafa daf sama baay te dafa mage manu la sax ci rowar waay est ce naa ko ajal yoon saa sam ne ko waaw léegi léegi xoolal laaju kii nag est ce la kii dane sama baay dafa mage manu la aj waaye manul umra te manula war di stable ci li nga xamante ne manula déplacer wu di tukki waaw mooy laaj la léegi yoneen saa est-ce kooku mooy yii mu ñàkk man est-ce que man naa ko defal yoneen saa saa bi ko xamal ne ko waaw ajalal sa baay waaye comme que daa laajale war ko umra ko umra ko tamit aj bi bu ko defee ci wàllu farata bu dee ne baayam matul masul lool tamit benn affaire la waaw ndax fii daa am ñaari possibilité soit mais li muy gën a niru mooy deuxième bi mooy ne bàyyam ma sulaaj loolu lay gën a mais man na yenu rek tamit que ni inna abi shaykhun kabir la yastati al hajj wala al umra manul aj manul umra mooy jamono ji amaana ajoon na mais loolu du gën a njëkk ñëw ci xel yi waaye même buñ ñëwee ne li nga xam ne moo gën a feeñ mooy ne mooy masu koo def kon yeneen saa salaam ah sama bàyyikat yooyu da koo dab aj man kii ak mage da koo daf waaye manula aj manula umra manul sax tukki yéeg ci war waay daal di ci saabu yeneen tibaay saar saam ne ko léegi ajabal sa baay waaw te umraal ko loolu wanewul fenn kene umra farata ñaar li mu ko laaj rek la ko toll waaw mooy yooyu bu dee da ngaa bëgg xam ndax man nga ko defal mooy man nga ko defal aj bi bu dee nag farata la boo xam ne bu waroon a def ko bu boobaa moom da koy wàcc omra gi nga xamante ne nii moom lu ñu sopp la lu baax la boo ko defalee it yool bi day dem ci moom <laughs> jeex na waaw na ko daal la mooy umraal nit tamit loolu la ko li ñu waxoon ci aj gi waaw umraal koo xamante dafa magee ba manula manula voyage wala koo xam ne feebar bu ko alité wala yooyu man nga ko ajal waaw <laughs> man nga ko umraal loolu kese la mooy man bokk ah bi nga manee di gën a mag bi baabi awla wa axra nga man di gën a daw muy umra loolu kese la yeneen saa saa fii deful lu dul tontu ko moom li nga xamante ne moom la laaj dëgg la léegi euh, ku mel ni Shafi'i euh, Hanbali man nañ ci déggoo ba imaam Ahmad ne man gisuma lu gën a rafet ci luy wane ne farata umra que hadith bi <laughs> waaw man man doo su ma koo gis lu ko gën a rafet gën a baax que hadith bi waaye sauf que liñ la wax moo ci nekk mooy xalis bi euh, ku ci bëgg a tegtaloo lool man ko ci déggee mais zahir bi mooy Abdullah te dafa leer mooy yeneen saa sam dafa tontu waa ji li mu laaj waaw saa baay daal dafa mage manula aj manula umra yeneen saa sam ne ko ajalal sa baay umraalal sa <laughs> léegi loolu nan lañ fi mën a dégg ne dëgg la man nga ne waaw aj googu farata la kon nag bu ci boolee ak dalilu iqtiraan bi dañ naan la mais loolu dëgërul fii fen parce que am na leen fii mooy dafa tontu rek li nga xam ne moom lañ ko laaj te ci boppam daa ñaar yoo xamante ne nii euh, bokk wa euh, conjonction de coordination boobu dalilu iqtiraan bi ça ne veut pas dire à tout le temps li muy dajale ñoom ñoo bokk ate ah kulu min samarihi ila asmar wa aatu haqqahu yawma hasaadihi alquran bu waxee suuratul an'am bu ngeen bayee ba pare lekk leen ci meññeefu seen mbay mi bu ñoree da joxe li nga xam ne mooy euh, zakaatam xaqam mooy zakaatam ah bés bañ koy góobee wala ba ngeen koy récolter ñaar yooyu bokkuñu àtte waaw lekk bay ba pare lekk ko du farata alors que joxe xaqam muy zakaat bi farata la te dañ leen a boole waaw. kon loolu du tout le temps tout le lay dëgër voilà xojjaan abik waa ñaari phrase la yu wute xajal ak umral comme kulu min samarihi ak lan aatu haqqahu ñaar yooyu ni mel noonu la ça ne veut pas dire que kon verbe bee ñaari phrase la xam nga ñaari verbe la que kon verbe bi kulu lekk leen dee aatu joxe leen bii xojja wala uhjud ak i'tamir ajal ak umra loolu ça ne veut pas dire ñaar yooyu ñoo bokk ak ci te lii ko xam ne moo koy waree wax naa la ko léegi ci aayat alxuraan bi luy wane ne loolu boroom xam-xam yépp a dëppoo ne bay ba pare lekk ci du farata ku mu neex nga bay sa tool ba pare daal di jël lépp daal di koy jaay wana nga jël lépp daal di koy saraxe doo ci ñam benn gubub dugub bu dee toolu dugub la wala gerte wala basi wala leneen waaw kon ñu xam ne ñaar yëpp am nañu àtte te pourtant dalilul conjonction de coordination et bi mu ngi fi wax bi mu ngi fi et at waaw ajal daga umra <laughs> loolu kon loolu mooy tontu bi wallahu ta'ala a'lam kon naga al imaamu al hafiz an-Nawawi rahimahullah ah, léegi lii waxoon nañ la lii wax nañ la ko sànk ne bokk na ci hadith yi wane ne li Maliki yee doon wax dëgërul ko ne mbir mi jagle la du jagle euh, ndaw si le fen parce Abu Razina ngi di Laqit ibn Sabira waafidu Banil Muntafiq radiyallahu anhum mu ngi nii loolu daal di koy euh, mu laaj salaam mel noonu mu wax ko ne ko ajalal sa te nga umraal ko wallahu taala alam léegi alimamu alxafizu Nawawi rahimahullahu taala